ndax fa ma inda allah la yunaalu illa bi taati illah aw ma inda allah la yunaalu bi maasiyati illah aw kama qaala alayhi salatu wassalam la ne fa yàlla muy xéewalam yi xam-xam may ak tamit wërsëg yooyu kenn du ko jote ci mooy yàlla wala kenn du jote lu dul ci jaamu yàlla borom bi nag dana mi yii fiir dañu am mu di jay da leen di jaay sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin la borom bi wax mais dama leen di jaay di jox waaw borom bi àddina dina ko jox ku mu bëgg ku mu bañ te léeg-léeg lim jox ñi mu ñi mu bëggul sax moo ëpp li mu ci jox ñi mu bañ waaw ñu ñu ñu ñu ñu koy jaam waaw waaye nag alaaxira ak gërëmu yàlla loolu du ko jox ku dul ku mu bëgg kon nag allahumma kon nag borom bi wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alayna te yal na bul sëmbaltal bul sëmbaltal suñu kaw man la yarhamuna koo xam ne yërëmuñu yal na bul def mu ñuy noot koo xam ne amul benn yërmande ci suñu kaw ci yéeféer yi yal na def yéeféer yi noot jullit ñi ah ba li ñu bëgg bi moom lañ ne moom mooy l'ordre mondial loolu yàlla bu ko def ñun ñu nekk ay altoppe ñoom ñu ñuy diriger di ñu wax ni fii ngeen di jaar hatta seen réew yi nga xam ne nee nañ ngeen am ngeen indépendance amu ngeen droit di fa doxal yenn loi yoo xam ne nee ngeen ci charia ngeen koy jëlee jooy lu c'est quoi ça non waaw ut ay ay mécanisme yoo xam ne moom lañ teg ay ONU ki ay kii mondial ak ay ay ay ay cour pénal nangam ak nangam ngir ne dara. ñoom li ñu vision du monde bi ñu am loolu moo war a dox bu keneen du fi dox borom bi yal na bu ñu may lool moo tax jullit dëgg-dëgg manu la ne jullit la bu conscient xam ba pare mais àddina bi nii muy mel yal na continuer nii loolu mooy la mooy kon jullit ñi dëkk ci toroxtaange ilal abad wal iyaazu billah wal iyaazu billah ndax ci toroxtaange la ñu bari ci ñu nekk waaw l'islam newul ci toroxtaange de mais jullit ñi ci ci boppam la yeneen saa saa waxoon dañuy bari waaye gaa yi moom ñoom ku tëb dal seen kaw gaa yi yatakaalam nit ñi dañuy mel ni ay ay chien yoo xam ne ay saroñaar yu gis lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ab kadaar ni ñu koy sëqatoowe aleykumul umam noonu la def pourtant ñu bari lañuy ñuy doon ñu ngi lii nekk ay milliards mais on pèse pas pèse wuñu ci balance dara waaw laafu yoo moo ñu gën a diis ci baas addina bi te jullit ñépp nga boole leen wal iyaazu billah waaw wal iyaazu fiqhu du'a nag dafa am yonent bi ay saa bi ñaan lii rek toog croiser les bras man maay Habibur Rahman ah yéeféer ñuy waajal suñu yoon newu ci nañ toog rek ñaan gi daal def nañu ko déet <laughs> daroon ñaan d'abord jël ay matuwaay ut ay armée képp bu koo xam ne daa bëgg a dox diggante l'islam jullit ñekk yi leen yàlla digal ñu def ko yonent bay saa saam dal sa kaw waaw eh ñaan gi la doon jëkke di ñaan laata di ñaan pendant di ñaan après waaye di jël al asbaab al axdu bil asbaab at tawakkul ala allah nabi sallallahu alayhi wa sallam wal axdu bil asbaab sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam faman kaana ala haali nabi fala yatrukanna sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam kama qaala uh, at-Tustari waaw radiyallahu anhu Sahl ibn uh, uh, Abdillah at-Tustari waaw kon wàkkeerlu ci yàlla moo ma sa nekk xaalu yonent bi alayhi salaam

laa yuxlifu allahu wa'da digéey bi yàllaa ngo te borom bi tabaaraka wa daal di wuteeg digéen du wute li mu digee waaye yonent bay saar saam xam na ne mbir yi borom bi jaam bi da ngay nekk ci li nga nekk nekk ci mbir borom bi fekk si la waaw waaw akbar in tansurullah yansurkum la wax waaw bu ngeen dimbalee yàlla nu ñuy dimbalee yàlla diine jii mu ñu jox al taahira al al mahajjatu al bayda bu ngeen ci newee te yàlla tax ah kay ah loolu mooy dimbali yàlla in tansurullah bu ngeen dimbalee yàlla yansurku dina leen dimbali waaw bu ngeen ci newee rek moom moo leen di dimbali <laughs> ba pare wa yuthabbit aqdamakum mu daal di dëgëral seen dëggu taay yéen leen dëgg tànki ca suuratul qitaal mu ngi noonu kon mbir yi loolu la wala tusallit alayna man la yarhamna te yal na bul sëmbarteel suñu kaw ñoo xam ne yërëmuñu yéeféer yi yërëmuñu jullit ñi ndax nit mënoo yërëm naa ko te li lii capital am nga ne loolu moom laay effacer ci moom identité am laay dindi ci moom léegi nag di leen jox ay meet te lu ma leen jox bu ma leen joxee dërëm ci loxo nejoor jël naa téeméer ci loxo càmmoñ ñu ne aka ñoo baax ci ñoom seen bailleur de fonds ak sa kazzabuna loolu amul déedéet nit doo ñëw effacer identité ne ko li nga gëm doo ko fi doxale li ma gëm ngay doxal après nag dina baax yow maa baax ci yow kooku baaxul ci yow kon wala tusallitu alayna yal na bul sëmbaltal suñu kaw man laa yarhamuna koo xamante ne nii moom yërëmuñu waaw loolu nag ci yéeféer yi waaye ak ci jullit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ waaw lii mooy yéeféer yi nga xam ne ñoom walan tarda anka alyahudu wala alnasara hatta tattabi'a millatahum yi saa su ak tooñkat yi nga xam ne ci jullit ñi rek bokk waaw ñu ñëw di ñu diide te nga ne kii tooñkat bi comme li borom awnul ma kii wax num tudd al Mubaarak Fuuri rahimahullahu ta'ala mi sharh hadith bi aw laa taj'al adh-dhalimina alayna hakimin fa inna adh-dhalima la yarhamu ra'iyyah allahu akbar laa taj'alna maghlubina lil-kuffari wadh-dhalamah aw laa taj'al adh-dhalimina alayna hakimin fa inna adh-dhalima la yarhamu ra'iyyah waaw borom bi yàlla na bul def ñu noot ñu ñi ñu noot muy yéeféri tooñkatu seen bopp yi ñi nga xam ne nangu dañoo jomb jaamu seen borom waaye bul def tooñkat yi ci biir julli yi ndax kat gis nga ak tooñkat du yërëm ñi mu ñi nga xam ne ñooy ñoom lay sàmm ñoom la a non du lay yërëm parce que xolu yërmande la doon am te bu ñu waxalee nag suñu réewu jullit yi ñu bari ay tooñkat ñu jiite waaw moo tax nekk ci réewu yéefar yi dund ko sa diine day gën a simple ci réew yu bari nga nekk ci réew réewum jullit di ko fa dund loolu jaarun wa naar wa sanaar wallah te li ko waral mooy az-zaalimiin ñooñu jiite ay toojkat yoo xamante ne nii ñoo la gën a rafet tur Muhammad la tudd ay toojkat yoo xamante ne Ibrahim ñii Ismaïl ñii Ayman ñii nangam ak nangam mooy ci turu jullit ñu tey julli ngeen di wane ñuy julli ñooy leen di jiite di leen di leen toroxal saa bu ngeen xëyee noot leen naan seen yuur yi waaw ñu nekk ay tooñ di leen tooñ ci seen alal yeeg seen lépp loolu nag la yeneen tubaab saa saam doon naan ne wala tusallit yal na bul sëmbërtël ndax suñuy bàkkaara ah. parce que nag <laughs> ah li ñu dal nag ci lu ci lu noon nag borom bi nee na. ci suñu bopp euh, ci ñun la jóge ah waaw ci ñun la jóge ñun ñoo ko ñun ñoo ko travail ah waaw lu leen laal ci lu baax rek fa min allah waaw lu leen laal ak ci loolu lu safaanoo rek na nga xam ne ci seen yéena ko yéena ko travail yéena ko liggéey waaw loolu la ci suñu gàttañ lu borom bi suñu miroir lañ ñuy lañ ñuy jox waaw boo ragalul yàlla borom bi utal la koo xamante ne nii ah moom moom di ko ragal <laughs> waaw Allahu akbar yaxafka min xawfikahu kullu ahad waaw moom la Sëriñ Bamba wax radiyallahu taala anhu mu ne yaxafka dina la ragal min xawfikahu boo ragalee yàlla kullu ahad gars yi duñ la ñeme de même bu dee ñu ngi lay xeex sax <laughs> ku dugg ku dugg ku dugg bu sori lañ lay la la la la la lañ lay laal waaw lañ lay laale ku dugg sori lañ lay laale waaye nag bu dee ragaloo yàlla ah loolu nag da ngay xamante ne nii moom eh, eh, yow la quoi. waaw boo ragalul yàlla gaa dañ lay ñeme kon nag noonu la kon nag borom bi yàlla na bul def suñu gàttañlu gi nga xam ne moom lañu gàttañlu ba nga def loo xamante ne nii da ngay sëmbërtal suñu kaw man laa xamu naa koo xamante ne du ñu yërëm waaw du ñu yërëm amul benn yërmande suñu kaw laa yarqubuuna fi mu'minin illan wala zimma waaw du ñu xool di bàyyi xel ci loo xamante ne nii ci waa ay ay jullit non mais saway duñ ci seet benn naan boo amoon na yu ñu dox ay accords yu doxoon suñu digganteeg ñun boo amaana loolu nangam ak nangam nañ ko ci xool déet waaw wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer lu leen laa ci musiba lu metti rek na leen leer ne ci li seen loxo fàggu lu jóge wa ya'fu an kaseer waaw borom bi nag dina jéggale lu bari waaw allahu akbar ndax nañ dellu ci moom li ñuy dal dal nañu ndax suñu na ah, bu fi kenn di di xool kenn naan ñoom diw la ñun ñépp la waaw moom kay c'est la déesse sikkement waaw bu fi kenn di pointer le doigt ci ñenn naan c'est les dirigeants arabes nangam ñun les les canta les musulmans africains kazab du dëgg ñun ñëpp la waaw li ñuy jooytu fee rek yow lañoo bàyyi suñu suñu pataas góob di wax picc jàmbur ñun ñëpp a bu fi kenn di kii di indexé dëkk sàngam réew sàngam bàyyi sa bos bàyyi sa bopp yow wa fi anfusikum tàmbaleel ci sa bopp nañ tàmbalee ci suñu bopp suñu gàttañ lu gi nga xam ne moom lañ nekk yàlla yàlla bu ñu jàpp ma euh, suñu taqsirina waaw ak yi nga xamante ne mooy suñu suñu gàttañ lu yàlla na bu ñu ko jàppee kon wala tusallit alayna man la yarhamuna yàlla na bul sànni sëmbërtal suñu kaw koo xamante ne nii moom def mu jiite ñu noot suñuy mbir koo xam ne duñu ñu yërëm waaw benn yërmande du ko am bu ngeen doon dee ni ay weñ bi am ay problème ni ay weñ moom loolu gisu ko waaw day jàpp ne c'est pas grave parce que lan c'est des musulmans parce que la vie d'un musulman ne vaut rien waaw tekkiwul dara moom ci ka moom noonu la mel yal na bu yàlla bul def ñu mel noonu daal di ñuy jiite daal di yor suñuy mbir daal di ñuy noot kon nag xadiis baa ngoog mu ne rawaahu soloona ko at-Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi waqaala bi mu ko soloo pare mu ne xadisun xasan mu ne xadis bii de xadis la boo xam ne bu baax la allah allah allah kon léegi alhamdulillah kon ginnaaw lii ñu ñëw nag ah léegi nag ñu ñëw ci taxrij bi mooy est-ce que léegi al imaamu at rahimahullahu taala est-ce que moom dong mooy ki nga xamante ne moo solo xadis bi danaan la xadis bi de hmm? bu dee ci téere yi musnadu Muwatta imaamu Maalik ah yaa ngaa dégg musnadu eh, Anas ah Uh, uh, musnadu imaamu Ahmad ak yi nga xamante ne nii ñooy uh, sunan yi saxiixayni ak sunan yi ñoom ñooñu kenn andiwu ko ci kurut al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom moo ko indi waaw moom moo ko indi moom al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu taala léegi kanta euh, kanta al imaamu at-Tirmidhi kon moom moo ko wéete kon moom al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata mu ngi ko ci abwaabu da'awaati an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abwaabu da'awaat Allahu akbar abwaabu da'awaati an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun baabun ab bunt mu ne hadasan amo ñoom kii nag solo nañ ko ñoo xam ne doonuñ leen woon tudd ñoom euh, al borom al mustadrak imam an-Nasa'i mi en fait solo na ko waaye indiwu ko ci al mujtaba muy sunan bi nga xam ne moom la ñu yor parce que euh, du foofu la ko indi mu ngi ko indi ci sunanul kubra voilà loolu moo tax tudduñu ko quoi mais mais moom solo na ko foofu ci as sunanul kubra Euh, euh, moom al euh, lu ñu wax léegi imaam bi an-Nasaa'i rahimahullah indi na ko ci sunan bu mag bi waaye sunan bi nga xam ne moom la ñuy boole buñ naan ashaabu sunan foofu moom indiwu ko fi kon loolu lu am am solo la mais bo du moom kese tamit al indi na ko ci as-sunanul kubra al-Haakim indi na ko ci Mustadrak Eh, eh, eh, al-Bazzar indi na ko ci musnadam bi na ko noot Tabarani indi na ko ci as-Saghir boo fa demee di nga fa fekk lii moo tax yenn yi léegi nañ jël bu imaamu Tirmidhi yi après ñu ñëw ci yenn yi nga xam ne yenn yi singulier la ko utiliser moo yeneen saa saa da ko doon wax au lieu mu ne naa ah moom mu doon léegi nañ wax mu ne haddathana Ali ibn Hujr al-imam Abu Isa at-Tirmidhi mu ne nettali nañ rahimahullah Ali ibn Hujr di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ah Abul Hasan al-Baghdadiyu as-Sa'di al-Marwaziyu rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Ibnul Mubarak mu ne nettali nañu Ibnul Mubarak di Abdullah ibnul Mubarak ibn Waddah al-Hanzaliyu at-Tamimiyu mawlahum Abu Abdirrahman al-Marwaziyu al-imam al-Hafiz Ibn Hajar xam kii dafa rëy ay mbir quoi ci Taqrib at-Tahdhib mu ne thiqatun sabtun faqihun alimun jawadun mujahid jama'at fihi khisarul khayr <laughs> mu ne Abdullah ibnul Mubarak siqatun sabtun ku dëgër ku wóote dëgër a ngoog faqihun ku dégg diine ngoog aalimun borom xam-xam pare jawaadun daal di tabe lool mujaahidun ba pare da doon jihaad ci yoonu yàlla di dem ci toolu xare yi jomaat fii dajaloo na ci moom xisaalul xayri lépp luy luy yiw rek dajaloo na ci moom lépp luy qualité lépp luy yiw mu ngi ci moom allah <laughs> qaala mu ne axbaranaa Yahya ibnu Ayyuub mu ne nettali nañu Yahya ibnu Ayyuub di Yahya ibnu Ayyuub al-Ghafiqi Abul Abbaas rahimahullahu ta'aala an Ubaydillah ibn Zahr moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Zahr ad-Damri mawlaahum al-Ifriqi al-Kinaani nga xam ne juge la woon fële ca Ifriqiya ca Tunis rahmatullahi alayhi an Xaalid ibn Abi Imraan moo ko jëlee ci Xaalid ibn Abi Imraan at-Tujibi mawlaahum al-Mu'aafiri al-Misriyu Abu Amr at-Tunisi rahimahullahu ta'ala ñi ne mawla jaariya la mu nekkoon moom it juge à Ifriqiya fële ca Tunis moo tax hmm, euh, euh, al-Mu'aafiri al-Misri at-Tunisi al-Qaadi Abu Umar euh, moom faqiihun saduuq ku dëgg la woon ku dégg fiqh moom nga xam ne imaam az-Zahabi moom dane kii ku dëgër a Xaalid ibn Imraan mi ya imaam az-Zahabi boo dana wa kaana aalima eh, ahli al-maghrib wa faqihihim thiqatun sabt waaw wa yuqaalu kaana mujaabu ad-da'wa kaana mujaabu ad-da'wa mu ne gis nga moom mii boroom xam-xam la bokkoon ci waa maghrib mooy Tunis wala ca Maghreb bi Maghreb du Maroc ah, mooy yooyu yëpp lañ doon comme que euh, euh, ñële arab euh, péninsule arabique bi léegi ñu féete Maghrib mooy ñoom lañ leen doon ba Misr jëm na après Misr jëm fële ah wa faqihim moo doon seen borom fiq bu rëy ba fiqatun sa imaamu Zahabi rahimahullah mu ne ku dëgër a ji ku wóor te dëgër ji nee nañ tamit noo akka nangu woon ña nekkoon ku yàlla doon nangu ak njaanam kon Xaalid Abi Imraan anna ibn Umar kan ibn Umar radiyallahu anhu qaala qallama kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquumu min majlisin hatta yad'uwa bi haa'ulaa'i ad-da'awaati li ashaabihi xoolal nag imaamu Muslim imaamu Tirmidhi ni mu solowee kàddu yi ah, allahumma aqsim lanaa min xashyatika maa yahuulu baynanaa wa bayna ma'aasik wa min taa'atika maa tuballighnaa bihi jannatak wa min al-yaqiini maa tuhawwinu bihi alaynaa musiibaati ad-dunyaa wa matti'naa bi asmaacinaa wa absaarinaa wa quwwatinaa maa ahyaytanaa waj'alhu al-waarisa minnaa waj'al tha'ranaa 'alaa man zalamanaa wansurnaa 'alaa man 'aadaanaa wa laa taj'al musiibatanaa fii diininaa wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alayna man la yarhamuna hmm? nañ ko jëlaat ba ñetti yoon ah comme yonent way saa saa doon dox allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqiini maa tuhawwinu bihi alaynaa musiibaati ad-dunyaa wa matti'naa bi asmaacinaa wa absaarinaa wa quwwatinaa maa ahyaytanaa waj'alhu al-waarisa minnaa waj'al tha'ranaa 'alaa man zalamanaa wansurnaa 'alaa man 'aadaanaa wa laa taj'al musiibatanaa fii diininaa wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alayna man la yarhamuna ñetteel bu mujj allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna musibati ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alayna man la yarhamuna après imam Tirmidhi mu ne hadha hadithun hasanun gharib wa qad rawa ba'duhum hadha al-hadith an Khalid ibn Abi Imran an Nafi' an Ibn Umar voilà voilà moo tax imaamu Tirmidhi imaamu Nawawi mu ne woon wa qaala xadiisun xasan mu ne haadaa lii de xadiisun xasan xadiis la xasanun bu baax gariib waaye bu tumuranke mu ne waaye waqad rawaa soloo na ba'dum leen li haadal xadiis leen ci boroom xam-xam yi xadiis yi nag soloo nañ xadiis bi an Xaalid ibn Abi Imraan Xaalid ibn Abi Imraan muy Xaalid bi ñu la doon wax ibn Abi Imraan juge Ifriqiya faqiihu Ifriqiya seen boroom xam-xam ah an Naafi' mu jële ci Naafi' boobu mu jaar ci Naafi' jëlewul ci Ibnu Umar dëgg an Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma ah te loolu ci ñëw léegi moo tax boo ñëwee ci al-Mustadrak wax nañ la soloo na ko al imaam al Haakim an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala foofu mooy Xaalid ibn Abi Imraan da koo jële foofu an Naafi' xoolal al imaam euh, euh, ah, borom al euh, muy alxakim Abu Abdillah an-Naysaburi ci mu ngi ko di ci ad-du'a al-jami' alladhi yuhtamu bihi hmm, al-majlis ah mu ne akhbarani Isma'il ibn Muhammad ibn al-Fadl ibn Muhammad ash-Sha'rani qaala haddathana jaddi qaala haddathana Abu Salih katibu Layth ibn Sa'd qaala haddathani al-Layth ibn Sa'd anna Khalid ibn Abi Imran haddatha an Nafi' an ibni Umar moom la imaam at-Tirmidhi naan am na nag ñenn ñu ko soloo jëlee ko ci na moom mu ab Xaalid ibn Abi Imraan jëlee ko ci Naafi an ibni Umar ah xoolal fii mu ne. annahu lam yakun yajlisu majlisan kaana indahu ahadun aw lam yakun illaa qaal mu ne moom de doonu loon nekk ci benn jataay toogoon benn jataay moo xam am nañu fa newoon wala kenn newul ak moom moom ibnu Umar lu dul lu dul ne balaa jug day wax. allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma irzuqni min ta'atika ma tahulu bayni wa bayna ma'siyatik warzuqni min khashyatika ma tuballighni bihi rahmatak warzuqni min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayya masaa'iba ad-dunya wa barik li fi sam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni allahumma wa xud bi sa'ri mimman zalamani wansurnii ala man aadaani wala taj'al ad-dunya akbara hammi wala mablagha ilmi allahumma wala tusallit alayya man la yarhamuni fa su'ila anhunna ibnu umar fa qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtimu bihinna majlisan Allah haadaa hadiisun sahiih alaa sharti al-Buxaari wa lam yuxarrijhu imaamu al borom Mustadrak al-Haakim nii la ko solo nga gis ne fii am na yeneen yu yokk am na tamit da waxul naa defu ko au pluriel allahumma ighfir lanaa allahumma ighfir lii yàlla nag ma jéggal maa qaddamtu li nga xam ne jiital naa ko. ci ay bàkkaar wa maa xart ak yi nga xam ne moom laa mujjee wa maa asrat ak xamante ne nii moom laa doon nëbbu ci ay bàkkaar mu nëbboo wa maa alanto ak yi nga xamante ne moom laa feeñal wa maa anta ak yi nga xam ne yow borom bi alamu bihi minni yaa ma leen gi na xam ci samay toj-toj ak samay bàkkaar allahumma ye sama borom urzuqni yal nag ma war wërsëgal min ta'atika ci jaamu la di di la topp maa la nga xamante ne nii taxulu dina dox bayni sama diggante wa bayna ma'siyatika ak di la moy warzuqni tayal nag ma moom nal nag ma wërsëgal min xasyatika ci sara tiit la ci sa ragal la maa la nga xamante ne ni tuballighuni tuballighuni bihi ca nga may jotale rahmataka sa yërmande gu yaatu gi aj ajjana ak lu ko raw warzuquni tayal nag ma wërsëgale min al yaqini ci li nga xamante ne ni mo ak kóolute maa la nga xam ne tuhawwinu bihi da ca ngay woyofal jaare ko ci sa alayya ci man masaa'iba dunya musibaay addina yi wa barik lii teel nag ma barkeel fii sam'i ci sama dégg wa basari ak sama gis waj'alhuma teel nag ma leen defal alwaarisa nii ñu des ak man ba ni may génn addina ci sa ngërëm waaye it bu ma fi jógee lépp loo xamante ne sama dégg ak sama gis daal dinañ koy produire ci lu baax nit ñi daal di koy jariñoo sama gannaaw allahumma sama borom wa xud teel nag ma jëlal bi sari sama revanche daal di may fayul mimman zalamani ci ñi nga xamante ne nii ka nga xam ne moo ma wansurnii te yàlla nag ma dimbali ala man aadaani ki nga xam ne daf maa noonoo ndax jaamu gi ma lay jaamu walaa te dunya te yàlla na bul def àddina akbara mu gën a rëy mu gën a màgg hammi samay yitte wala mablaga ilmi te na bu mu nekk la nga xam ne mooy la gën a sama njomboxtalu xam-xam allahumma isa borom wala tusallit alayya te yàlla na buy sëmbërtal sama kaw daal di def mu noot ma man la yarhamuni koo xamante ne nii du ma yërëm ñu laaj fa su'ila anhunna ibnu umar bi muy wax lii ñu laaj ko waa lii nag mu ne kaana rasulullahi mu ne ndawal yàlla lii de sallallahu alayhi wa sallam ne woon na yaxtimu bihinna majlisa bu ma soona toog ci jataay lii la ko doon tëje kon nii la ko boroom al mustadrak ala sahihayni di al imam al hakim an-naysaburi rahimahullahu ta'ala solo na ko noon boroom sunanul kubra soloo na ko imaamu Tirmidi ne ñenn ñi soloo nañu ko nag jële ko ci Xaalid mi ibn Abi Imran an Naafi' al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasaa'i mu ne axbarani ci maa yaqulu ci sunanul kubra maa yaqulu idaa jalasa fii majlisin kasura fiihi laghatuhu mu ne axbarani Rabi' ibn Sulaymaan ibn Daawuud qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Abdullah ibn Abdil Hakam qaala moom mu ne axbaranaa xabaare nañu bakrun an ubaydillah yi mu jële ci ubaydillah ibn zahr moom lañ gis ci càllaleb imamu tirmidi bi an xaalid ibn abi imran muy di boroom xam-xam waa ifriqiya an nafi' voilà mu ngo waxul rek ci an ibnu Umar an Naafi' mu jëlee ci Naafi' annahu qaala kaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhumaa mu ne Umar de ne woon bu idaa jalasa bu ma soona toog majlisan ab jataay lam yaqum doonul woon jóg hattaa yad'u wali julasaa'ihi bi haadihil kalimaat lul mu ñaanal ay ñamu toogal ci kaddu yi dañ ci xam ne kon ñaan gi yonent bay saa saam dafa bari woon lu mu koy def lool fu toogoon bay jóg comme ni ñu koy waxee kafaaratul maj majlis si ah buy moo imaamu Hakim andi ko lool boo nee ci boo xam daa bari ay waxi boo sóor boo jóg looy wax pour même bunt moom la andi woon xadiis bi nga xam ne moom lañ gisoon bu sayyidatu Aisha bi mu doon wax wala xadiisu Seydina Abu Barzata al-Aslami ah radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne mooy boobu di wax kafaaratul masjid yi nga majlisi <laughs> masjid yi pourtant ah mooy xadiis boobu noonu nga xam ne moom lañ gisoon subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk loolu ak lii la doon yonent bay saa doon boole waaw da doon wax lool di wax lii nga gis ne kon lii mooy boo koy appliquer lu bari da nga koy gaaw mokkal te tamit bi doxale jàngalem yonent way saa ak kaddu yu rëy yi ñu nekkee loolu yow boo la ko yàlla defaree texe nga dunyaa wa uxraa mu ne nag kon kon an Naafi'in mu ne kon Ibnu Umar de doonul woon toog majlisan lam yaqum doonul woon toog benn jataay bay jóg hatta lu dul yadu wa mu ñaanal li julasaa'ihi bi haadihil kalimaat ñaanal nga xam ne ñoom la toogaaleel kaddu yi wa za'ama ba pare moom Ibnu Umar mu ne radiyallahu anhuma anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bihinna li julasaa'ihi doon ñaanal lii ñamu tooganool bu ma soxla toog jara jataay yonent bay saa saa bu jataay woon ak ñenn bay jóg lii la leen doon ñaanal mu ne allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alayna masaa'iba ad-dunya allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waarisa minnaa waj'al sa'ranaa 'alaa man zalamanaa wansurnaa 'alaa man 'aadaanaa walaa taj'al musiibatanaa fii diininaa walaa taj'al ad-dunyaa akbara hamminaa walaa mablagha 'ilminaa walaa tusallit 'alaynaa man laa yarhamnaa gis nga mu kaddu Imaam Tirmizi daanaka benn la allahumma matti'na la amti'na c'est la même chose may ñu ñuy bànneexu tey jariñoo bi asma'ina wa absaarina wa quwwatina ma ahyaytana allah kon ngi gis boroom sunanul kubra al imam ki nga xam ne mooy al hakim an-nisabu al hakim <laughs> an-nasa'i <laughs> ahmad ibn shu'ayb an-nasa'i naka noonu ñoom imaamul Bazzaar wax nañ la indi nañ ko rahmatullahi alayhim kon nag ci kaw noonu walillahil hamdu wal na kon ci ja noonu la ñuy jeetale xadis bi amaana nag xadis bi eh, bunt bi lii di ñëw jeexal ko parce que bi muy indi daa niru xadis boo xam ne moom lañ gisoon nañu ko te moom lay mujjee xadis bañ gisoon da koy indiwaat mais ñaari xadis yi mu ciy teg muy huit cent trente cinq trente six mook bu trente huit cent trente-huit bi dañoo niroo te huit cent trente non huit cent trente-sept bi te lool gisoon nañ koo pare huit cent trente-cinq ak trente ak huit cent trente-six dañoo niroog hadith huit cent trente-sept bi muy indi te boobu gisoon nañ ko ba pare eh, boo xam ne eh, gisoon nañ ko waaye dinañ ci ñëw amaana loolu lépp ñu boole ñetti hadith yooyu ci jotaay bii di ñëw bu ko defee ñu jeexal bunt bi mu des buntu bu mujj ci téere bii di kitaabu eh, adabil majlisi